baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wawalaa ya'tuunaka bimathalin illaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiiraa suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab ñi li nga xam ne mooy fanweer bi ak ñett mu ne walaa ya'tuunaka yéeféru màkke yi nag naan la moolan mootee ñu wàcce woon alxuraan benn wàcce mooy lépp bu danga ko wàcce ko benn yoon te bañ daal ko wàcce ko nii nga xam ne par ndànk-ndànk lay ñëw ci yow ba boroom bi tabaaraka wa taala tontu leen mu ne lii lépp ay façon misaal la yu ñuy joxe rek ngir di dàggeeg yow ci digg yi nga fi indi suñu boroom ne wala yatuunaka ñoom nag duñu la dikkal ñoom yéeféru màkk yi zaadaha allahu tashrifan wa takrima bi mathalin ci benn misaal boo xamante ne nii moom lañ lay saddal ngir mën a di mën a dàggeeg yow ngir nag neenal li nga fi indi yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam illaa lu dul ji naaka dinañ la indil bil xaq ci dëgg goo xam ne muy wax yu boo xamante ne nii moom mooy neenal seen misaalu caaxaan yoo yële wa ahsana tafsiira te mooy nekk li gën rafet li nga xam ne ak leeral dinañ ko leeral seen neen yooyee mu leer te nga leeral leen yow li nga indi mu koy daq li nga xam xamante ne ni mu gën a leere lay nekke nekkee léegi alladina suñu borom ne gaa yooyu di dàgge ji alquran di leen di lay misaal nii ci yéeféru Quraysh yi ak ñi mel ni ñoom ñoom de yuhsharuna dees na leen bu ñu faatoo nii yuhsharuna dees na leen pang lëg de ala wujuhihim te bu ñu dekkee seen xar kanam yi mooy nekk seen seen palaasu tànk ya de mooy seen xar kanam yi lañuy doxe ilaa jahannama di leen pang jëme leen safaraaw jahannama mu ne ulaayika gaayoo yële sharrun ñoo gine yiis makaanan taxawaay sharrun ñoo gine yiis makaanan bërëb wa adallu te ñoo gine sànku sabiilaawu yoon mu ne nag wala qad muy jox yonent bi alayhi salaatu salaam ay yonent yoo xam ne ay misaal ñoo xam ne comme nii waa Quraysh doon def rek lañu def mu ne wala dëgg-dëgg aatay naa joxoon nañu muusa yonente ba ñu naan muusa alayhi salaam alkitaaba téere bi di tawraat nga jaal naa maahu ñu defal ko ànd ak moom axaahu mbokkam ma di frère ba gi nga xam ne mooy haaruna di seydinaa haarun alayhi wassalaam waziraa mu nekk koo xam ne day sukkandikoo ci moom di ko jàppan di ko jàppale ci li nga xam ne mooy mission mission boobale mu dox ngir woowi firawna ki ñoñam mu ne fa qul naa walla bala ñoo àggale am na ci ci bañ génnoon ci su fële eh, ci suuratu eh, su suuratul qasas non suuratu shu'ara voilà foofu lii moo ma ko fàttale fi suñu boroom doon wax laayaab euh, fukk bi ak juróom denn di nga xam ne ci la doon wax fatiya firawna fa quulaa walaa boobu dama dégg ne bi ma naan fatiya dama ne ñoom ñu dikkal firawna déedéet boroom bi moo leen wax bi mu leen nee xaala mu wax leen kallaa yéet mooy la ngay ragal ne ñoom am nga bàkkaar boo xam ne da ngay ragal ñu faat la suñu boroom ne ko kallaa mukk lool du ñu laal ci du ñu agsi ci yow fadhabaa demal bi aayaatinaa yow sa mbokk mi di salaam ci suñu laaya yi naa man borom bi maakum maa ngi ànd ak yéen mustami'una di dégg la nga xam ne mooy xew seen diggante fatiya firawna walla fii fatiya mooy dem leen yéen ñaar ngeen dikkal firawna fa quulaa bu ngeen demee ngeen wax ko ne ko inna man Muusa ak Haarun alayhim assalaatu wassalaam rasuulu rabbil alamin ndaw boroom bi nga xam ne moom moom di mooy boroom bindeef yi la walla boobu ba may wax dama noon fatiya mooy ñoom ñu dikkal walla loolu njuumte la woon walillahi alhamdu wal minna kon bu ñëwee fi ñu yemoon ci suuratul furqaan ci laaya fanweer bi ak juróom mu ne walaqad kon dëgg-dëgg aatey naa joxoon nañu muusa seydinaa muusa alayhi salaam alkitaaba téere ba di tawraat wajaalnaa maahu ma def mu ànd ak moom ma xaahu mbokkam ma di fereeram ba haaruna seydinaa haarun alayhi salaam wasiira ma def ko koo xam ne mooy ku koy jàppale la faqul naa man borom bi ma ne leen nag idhaba yéen ñaar ñii dem leen aleykum salaatu wassalaam ilal qawmi ca nit ña nga xamante ne nii alladina ca nit ña nga xam ne ñoom kaddabu weddi nañu de bi aayaati naa ci suñu laaya yi ba ñu fa demee woo leen gaa yi weddi leen muy firawna fa dammarnaahum tadmiira suñu boroom nee na ma alak leen genn alkande gu jéggi dayoo mu ne googu misaala ngoogu wa qawma nuuhin waaye jëlal beneen misaal boo xam ne mooy waa Quraysh lii ñu nekk di la jéem a dàggee ka weddi jiitu wuñ fi woon wa qawma nuuhin ak waa kër Seydina Nuux de alayhi salaatu wassalaam lamma kaddaba rusula keroog bi nga xam ne ci la ñu weddi yonent yépp loolu leeraloon nañ ko ne moom lañ yónni woon ci moom waaye bu ñu ko weddi benn yonent rek mel ni ñépp nga weddi alayhimu salaatu wassalaam mu ne lamma kaddabu rusula ba nga xam ne ci lañu weddi ndaw yàlla ya alayhi salaatu wassalaam di seydinaa nuux aghraqnaahum ci laa leen labale wa ja'alnaahum ma def leen ñoom ñoo ñëlee linnaasi ñeen nit ñi aayatan màndarga boo xam ne day won kàttanu sañ-sañ man manu boroom bi tabaaraka wa ta'aala ak wan képp kuy ñëw seen ginnaaw ko bu ngeen weddee boroom bi tabaaraka wa taala lii moo leen di yoot de wa naa ñu daal di préparer li zaalimiina ñeel ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi tooñkatu seen bopp yi adaaban bugal aliman ju tara tara tar joo xam ne mu ngi leen di xaar mu ne ñeneen kaay ma wax la ñeneen wa aadan ak waa kër sayd waa aad di waa kër saydina hud wa thamuud ak waa kër thamuud di waa kër saydina saalih alayhim assalaatu wassalaam wa ashaaba rassi at waa teen ba ar rassi nii waxoon nañu ko masoon nañu ko gis ba daal di woon koy tudd mooy wax yañ wax yañ ci waxoon nag mooy loolu rek ñii ne benn teeñ la boo xam ne bu nekkoon ci Azerbaïdjan foo nga xam ne mooy az mooy Azerbaïdjan gi ñu xam léegi rek Azerbaïdjan am ñu ne noo benn teen la boo xamante ne ci dëkku Yamaama la ne woon am ñu ne fële ci Adan la ne woon am ñoo xam ne nag ñu ne ñii ñooy ñan am boroom xam-xam gisoon nañ ne lañ ci wuute woon am na ñu ne woon moom ab ay gaay la woo yoo xam ne dañoo jëlu seen teen ba lañ dugal ab yonent alayhi salaatu wassalaam ba leen boroom bi yónnee woon daal koy suul foofu dugal ko ca teen ba faat ko noonu le noonu lañu dem am ñeneen ñu ne déedéet mooy ne ñoom xam ne nii ñan la mooy ña nga xam ne ay garab lañ doon jaamu ay garab lañ doon jaamu suñu borom daal di leen yónni benn yonent boo xam ne ci doomu Yaaqub yi ki sëtu Seydina Yaaqub yi la alayhimu salaatu wassalaam ba mu leen yónnee nag gaa yi te gasub teen daal di ko koy dugal daal di bi daal di leen alak am ñeneen ñu ne déedéet ñii xam nga la benn yonent la borom bi yónni woon ci ñoom muy Hanzala ibn Safwan gaa yi daal di koy faat léegi nag mu daal ñu borom daal di leen alak am ñeneen ñu ne déedéet ñii xam nga ñooy ñana ñooy ay nit lañ yoo xam ne ay jur lañ yoroon doon jaamooy xërëm yonent bi alayhi salaat suñu boroom tabaaraka wa taala yónni ci ñoom ci seydina Shuayb am alayhi salaatu wassalaam ñu daal di nekk nag continuer ci seen beew ga nekkoon suñu borom daal di leen alak ca seen dëkkuwaay yaak seen teen boo bële am ñeneen ñu ne noo ñii mooy ka doon wax rek ci suuratu Yaasiin muy Habiib an-Najjaar waajañ doon wax wajaa min aqsal madinati rajulun yasaa mu daal di jóge na lee ñëw te bokk ci waa dëkk benn waay boo xam ne mu ngi doon dox ñëw naan nit ñi ittabi'ul mursalin topp leen yonent yi di leen woo am ñu ne ñoo kooku la nag Habib mooy gaayam yoo yële ñoom ñoo ko dugaloon ca teen ba daal di ko fay faat ca teen boo bële moom la suñu borom di wax nii léegi nag ñeneen yi am na beneen wax bu ne woon noo ay nit lañ yoo xamante ne nii ñoom seenub yonent lañ faatoon ba pare daal di koy lekk loolu nag ñoolu lañ defoon gëmuñu ko woon comme asxaabu rasi am ñu ne ab yonent lañ fa yónni woon gaa yi dañoo nekkoon ay nit ñoo xamante ne nii mooy seen jigéen ñi ak góor jigéen lañ doon def comme ñi góor ñiy def rek mooy jigéen ñi sëy seen bu biir loolu nag suñu boroom daal di fay yónni ab yonent gars yi alak leen am ñu ne déedéet mooy asxaabul uxduud ñañ gisoon ci suuratul mooy mooy mooy mooy ci <coughs> bi ñuy gis saar bi nga xamante ne nii mooy buruj ñooñu nga xamante ne asxaabul uxduud ñooñu nga xam ne dañoo gasoon kàmb gu bari ab def fa ay taal leen fa dugal képp koo xam ne ko ànd ak yàllaay xale bi rek ku gëm li xale bi wax rek ñu sànni la ci ñu ne ñu ñële la sa suñu boroom doon wax naan alladina ñooy ñi nga xam ne inna alladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabul hariq ca foofale ca asxaabul uxduud ñu ne ñooñu ñoo ñëli lay wax loolu beneen wax la am ñeneen ñu ne non ay ñii ay nit lañ ñoo xam ne ñu desoon bokkoon ci waa tribu de ñu desoon ci ñoom la loolu la léegi loolu ay wax la yoo xamante ne nii ëpp nañu nii sax amoo am na yeneeni wax yoo xamante ne nii moom bu ëpp yii comme ni nga xamante ne nii noonu la ko boroom boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di daal di nettalee waaye li ñu ci wax mooy ëpp na wax yi ñu ci wax wallahu taala alam ñu bari nag dañ ne mooy waa kër Seydina Shuayb la woon muy waa asxaabu rasi kon suñu boroom ne kon kad waq mu ne kon waa aadan waa wedd woon nañ ma bugaloon leen wa samuud ak waa samuud wa asxaabar rasi ak waa teen boo bële qurunan ak ay xeet yoo xam ne bayna daalika diggante ñi te loolee kasiiran yu bari yoo xam ne jaar nañ fi ñoom it doon weddi ma bëggal leen wa kullan ku nekk ci ñoom nag naa darabnaa lahul amsaal saddaloon naa la ay misaal yu taxoon nga war maa gëm waaye nag ñu wedd ko wa kullan ku nekk ci ñoom nag tabbarnaa tatmiira man maa leen dammaate man borom bi mooy maa leen mbugal mbugal moo xamante ne nii mu tara tara tar la moo xamante ne alak leen alak gu méttee métti dammaate leen loolu laa leen def mu ne wala xat dëgg-dëgg ataw alal xaryat yi waa màkk ñii di weddi ndax nag waroon nañoo yeewu de ndax ñoom dañuy dikkal alal xaryati allati dañuy romb di jaar te la nga xam ne dëkk ba nga xamante ne nii umtirat walal woon nañu taw seen kaw matara nga xam ne mooy mooy mooy mooy taw taw bu yées ba muy xeer ya muy waa kër di dinaa Luut na nga xam ne suñu boroom dafa dëppër ñëwoon suuf si seen kaw daal di taw seen kaw ay xeer mu ne ndaka ñoom ñii kat dañ fay romb dañu fay dikkal léeg-léeg bu ñuy dem di voyage de ñoom dañu koy gis di fa romb waa loolu moom waru leen woon a yeedee waaw afalam nu yakunu yarawnaha ndax ñoom ñii ñoom bu ñu fa rombee du ñu gis ne ñu dara mooy ña fa woon kenn desatu fa de bu ñuy voyage noonu la ñuy rombe këru ñoo xam ne kat dañ doon weddi borom bi ma mbugal leen waa ñoom xanaa gisuñu loolu gis goo xam ne dina leen yee balli an ba des mooy kaanu gis nga gaay yii ne ma alagoon ci xeet yi ma lim ak waa si ñii dañoo nekk ñoo xamante ne nii laa yarjuuna nushura